laa yaxillu du dagan li xayril mutawaddi i koo xam ne jàpput salaatun julli walla tawaafun du caa kenn wër kaaba ga walla massu nusxatil quraan du caa kenn muy laal kaamilab alquran alazim bu màgg ba wala jildiha du dagan muy laal der bi nga xam ne moom lañu ñu ëmbee kaamil ba wërale ko ko laa bi yëddihi daganut mu koy laalee loxol boppam wala bi awdin daganut mu koy laale bant wanax wi ak lépp lu niroog bant comme gattax ak ya ci haju kon dafa bëgg a wax ne képp koo xam ne nii jàppuloo su fekkee danga am ngàntal jàpp tiimuloo ñaari façon laab yi di laab ak ndox ak laab ak suuf defoo ci genn daganut ngay julli dana wax sax xàtteeb kuy julli te jàpput xàtteeb kuy julli tamit te laa te maanaam euh, tiimut su fekkee dafa am ngàntal jàpp lan mooy xàtteem dana ko wax ci kanam tuuti noonu mu xaraamee ci yow julli ni lay xaraamee ci yow nga wër kaaba ga parce que wër kaaba ga ak julli ñoo yem euh, dañuy wax ne at tawaafu ka salaati wër ak julli ñoo moo tax lu ñu lay sàkku ci julli rek sàkku nañ ko ci ba ngay wër kaaba ga nga def ko naka noonu kaamilab alquran bu mat sëkk manqué wul benn feuille manqué wul benn baat xaraam na nga di ko laal koo man di doon nag kaamil moom ñépp lañ ko tere bala nga koo laal rek dafa war a fekk nga jàpp soo amee ngantal jàpp nga tiim naka noonu daganul ngay laal euh, maanaam der bi nga xam ne moom la ñu ëmbee kaamil bi bu njëkk ba mag ñi noonu lañu daan def nga koy laalee loxo wala bant wala gattax wala yeneen ya ci aju ñu ne faw mu ne ah ilal jus ànd xaaj min ha ca nusxa almutaallimu aji jàng fii ca moom koo xam ne day jàng alxuraan de guddeeg bëccëg ma nga ca góor la jigéen la mag la ndaw la moo xam ku mu ci yi kooku may nañ ko lu manki kaamil mu téye ko di ko jàng fekk jàpput dontele maanaam jigéen la wala maanaam dontele mag la wala maanaam muy xale waaye fekk na kaamil bi moom matut kuy jàng kon mën na loola wala massu lawxil quraan daganut muy laal xaliwaay alxuraan noonu ñu a tere woon la nga laal kaamilu alquran noonu lañ la tere tamit nga laal bi maanaa aliwa juñ bind alquran yow mi nga xam ne jàngoo jàngalewuloo fekk nga koy laal te fekk jàppuloo ala xeyri wudoo ci lu dul jàpp ñu ne faw mu ne ha illaa li fii fiihi ndare koo xam ne dafay jàng ca xaliwa ja kooku de mën na koo laal fekk jàpp fekk moom matul kaamil aw muallimin mbaa kuy jàngale yu saxiixoo koo xam ne dana wéralal ka muy jàngal naanam di ko corriger baat yu yàqu ya mu ko koy wan lu mu ca yàq tamit mu ko koy jubbantil di ko bindal kooku tamit de am na droit téye lu manqué kaamil ci lu duhut njàpp kooku am na droit téye aliwa juñ bind alquran ci lu njàpp kon ñoom ñaar ñooñu lañ may ñi laal maanaam alquran ci lu manqué lu bu manqué ci lu duhut njàpp mu teg ci ne wasabiyu xale fii masil quraani ci laal kaamilu al quraan kal moom mag ñoo xem niñ teree mag mu yore kaamil al quraan te fekk jàpput noonu lañ tere xaleel bu masooragul góor la wala jigéen la muy téye kaamil te fekk jàpput looloo waral nag wal ismu bàkkaar ba ala lii war na ki ko jottali looloo ñeel ko ki yónni xale bi kaamil bi ne ko jox ma kaamil bële te fekk yow mi ko yónni mag nga su boobaa yaay gàddu bàkkaar ba ndax xale bi moom amagul bàkkaar naka noonu tamit boo yëkkati woon kaamil ba teg ko xale bi ne ko joxal tegal ma kaamil ba fële yow mag moomu def ko tamit yaay gàddu bàkkaar ba ndax dañ ko tere mu laal kaamil bu mat sëkk comme niñ la ko teree yow mag mi kon nag daal boo doon def maanaam segg li mu bëgg a wax boo ko doon tënk dangay wax ni daal ki alxuraan boo xam ne xas na mat nekk ab kaamil ñépp a ci xem ñépp lañ ko tere góor nga jigéen nga mag nga ndaw nga masoor nga masooraguloo ñépp a ci amuloo droit téye kaamil ci lu duhul njàpp yaa ngi jàngale jàngalewuloo ñépp a ci bu xasee mat kaamil daal bala nga koy mën a laal rek day fekk bi maanaa nga am njàpp ñaareelu xaaj ba nag mooy su fekkee ne dafa manqué kaamil may nañu ñaar mu laal ko ci lu duhul njàpp mooy ki nga xam ne day jàng ca kaamil ba wala mën naa mu nekk ku koy ku ko ku cay jàngale bu feggoo mu dem daara ja di corriger taalibe yaak yooya kooku bu manqué ab xaaj bu manqué kaamil may nañ ko mu laal ko ci lu duhut njàpp xale ba cay jàng tamit bu manqué kaamil may nañ ko mu laal ko ci lu duhut njàpp mu des nag ki nga xam ne jàngut jàngalehut kooku moom amul droit lu muy téye ci alquran donte la ñaari fëy la wala benn alewa bu ñu bind alquran la dafa war a jàpp ba mat sëkk mu door di ko laal loolu nag boo gisee benn benn aaya ci alquran moo ko tekkale ak benn hadis wane ne alquran ku koy laal ñëpp a ci xem ñëpp war a jàpp moo tax yàlla wax ci alquran ne laa yamassuhu illa al mutahharuun bu leen bu kenn laal kaamil bi lu dul ñi nga xam ne dañoo laab kon ku laabu rek amuloo droit téye kaamil bi ñaareel ba li ko dëgëral moom aaya boobu mooy xadis bi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon omar ibnu hasmin nee na ko wala tamussil qur'aana illa tahiran bu laal kaamilu alquran mukk lu dul fekk maanaam yaa ngi laab kon nag alquran nangu nañ ci bàyyi xel képp koo xamee ne nii da nga amee ngàntal jàpp nag kii ma wax yépp soo tiimee daggan na nga def ko boo tiimee man ngaa julli boo tiimee man ngaa wër kaaba ga boo tiimee man ngaa lal kaamilu alquran naka noonu moo moo xam kuy jàng nga moo xam kuy jàngale nga comme xas na mat kaamil ci yooyu looloo waroon suñ mag ñu baax ñi dañ buñu daan fekk xale di bind dañ koy xaajal duñ ko nangoo jox kaamil bu mag mu koy jàngee waaye dañuy seet fi ngay xaaj rek fi ngay jukki ñu jukkil la ko ngay jàngaloo la pour sàmm wante kaamil bu mag bi nga téye ko bu mat sëkk nga di ko jàngee waaye nag imaamu Malik radiallahu taala an def na tarxiis mooy yolombal mu ne xale boo xam ne day jàng ci alquran mu ne may nañ ko mu téye kaamil ndax toujours muy jàpp dafay xaw a jafe ñu ne ko xanaa bañ koy may day fekk masoor agut Malik ne walaw kaana baalixan donte le ko masoor la ba tey te muy xale bu cay jàng mën na koo yore fekk ma nga ak jàpp dem na sax ba def tarxiis ci ki nga xam ne jigéen la mais dafa yore régal di jàng alquran xam nga ko xas yore régal dañ lay tere maanaam nga téye alquran mais man ngaa jàng ala zahril qalbi mais amuloo droit téye alquran Malik nee na bu fekkee xalil bu jigéen bu nekk ca daara ja la di jàng fekk jamono ja régal far euh, maanaam garsi ko jamono jooja mu nekk ca alxuraan ca daara ja mën naa yore alxuraan di jàng téye ko te fekk maanaam ma nga yore régal mais nag bu fekkee duhul kooku moom ku mun di doon bala ngaa yore téere alxuraan na fekk nga set ba pare maanaam jàpp door di ko war a mën a téye kon nag alxuraan na ngoog ak xatte yi nga xam ne borom al axdari yi wax nañu ko ca moo tax mu ne laa yaxilu du daggan li xayril mutawaddi ñeel koo xam ne jàpput bu amul bu amee ngàntal jàpp tiimut daganut ci moom salaatun julli wala tawaafun daganut ci moom wër kaaba ga wala massu nusxatil quran daganut ci moom muy laal muulab alquran di ab kaamil azim bu màgg wala jildiha daganut muy laal ba laa bi yadihi daganut mu koy laalee loxol boppam wala bi udin daganut mu koy laalee bant muy lum jottali ko ci moom wa nax wi ak yu niroog bant ñu ne faw mu ne ha ilal jus and rek xaaj min ha ca nusxa ba al mutaallimu aji jàng ji fii ca moom su fekkee ne nag dafa manqué ab kaamil nekk ab xaaj yow muy jàng may nañ la nga lal ko fekk jàppuloo wala massu lawxil quran daganut muy laal xaliwaay al quran al azim bu màgg ba ala xayri wuddoo ci lu duhul njàpp mooy koo xam ne jàngut jàngalewut kooku moom aliwa juñ bi ñu alquran sax wala koo laal dafa war a fekk mu jàpp ñooy waaye na bu fekkee ñu ne kuy jàng nag mu ne ah illaa li mutaallimin rek kuy jàng fii ci aliwa ja buy xale buy jàng de moom te aliwa ja kooku may nañ ko mu laal ko fekk moom jàpput comme nañ ko mayee woon mu laal xaaju kaamil te fekk moom jàpput aw muallimin wala koo xam ne day jàngale yu sayoo ku koy corriger di ko wéralal fekkee muallim nga di toppatoo maanaam mbind xale yaag seen seen darsu yaag ya ca aju di leen jubbanti su boobaa may nañ la nga laal lu manqué kaamil te fekk yow jàppaloo may nañ la nga laal aliwa juñ bind alquran te fekk yow jàppaloo boo nekkoon nag ab jàngalekat fële dem ci daaraay jàmbur fekk yow jàngalehuloo foofa jànguloo foofa tamit boo fa bëggee téye ab kaamil faw nga nekk koo xam ne ngay jàpp su fekkee nag yaa ngi ca sa daara ja nga xam ne yaa ngi corriger xale ya boo fa bëggee téye lu manqué kaamil te fekk yaa ngi si njàngale ma man nga ñàkk jàpp dagan na ci yow waaye kaamil moom bu ko xasee mat kiy jàng ak kiy jàngaleeg ñépp a ci xem dañoo war a jàpp door di ko laal wa sabiyu xale fii masil quran ci laal al quran kal kaamilu al quran kal kabir yi moom mag ñoo ca xem nañ ko teree mag ni lañ ko teree xale moo waral nag wal ismu bàkkaar ba ala mun naa wi lii war na ki ko jottale loolu ñeel ko ki ko ko yónni daal mu indil ko ko wala mu yónni ko ko mu tegal ko ko kooku moom mag moom moo gàddu bàkkaar ba wa man salla bi xayri wu dooyin ci lu duhun jàpp amidan mbir mum koy aji tay yaa ngi nii tëb rek jàpp julli te fekk jàppuloo soo fekkee da nga amee ngantal jàpp tamit tiimuloo da nga xëy rek soobu ci julli ga fa huwa kooka moom kaafirun xéeféer piir la wala iyaasu muslu bilaay nekk na ci yàlla ndax baatab kufru boo ko tuddee rek muslu ci yàlla yàlla nañu ci yàlla musal euh, boo dégg mën a la xéeféer la ndax dafa dafa weddi dara ci diina ji ndax kat charia dafa ñu jàngal ne jàpp dafa war farata la kenn ci yéen mënul julli lu dul mu jàpp bu amee ngànta mu tiim yow nag boo xëyee rek soobu ci julli ga jàppoo tiimoo day tekki ne dangaa bëgg a wane ne euh, maanaam jàpp dootul farata te diine yàlla ji boo ci weddee dara ak nga weddi lépp ñooyam àtte xéeféer nga kon nag àtte yangoog ci Laxdari kaamil bu mat sëkk ñépp lañ ko tere kuy jàng ak kuy jàngaleen ñépp a ci boo ko bëggee laal faw nga nekk koo xam ne dangaa jàpp bu manqué kaamil may na ñaara ñi laal ko ci lu dul jàpp mooy kiy jàng ak kiy jàngale su fekkee ne nag manqué na kaamil ba tey ki jàngut jàngalewut moom léeg-léeg lay lay juux ci alquran kooku moom bu ko bëggee laal lum tuuti tuuti na jàpp boo xamee ngàntal jàpp mu tiim door di mën a téye kaamilu alquran wala muy door a téye ma ne xaaj ci alquran kon nag euh, atteyangoog ci Laxdari ci buntu boobu nga xam ne moo doon laa yaxilu li xayri mutawaddiin léegi nag ñu ngi dugg ci buntu bi nga xam ne bu ama am solo la te mooy bunt boo xam ne dafay jàngale nu ñu war a sangoo ba mu nekk loo xam ne lu ama am solo la wax ne tamit ña ñana war a sangu sangaayal jana ba ak kañ la lay war a mën a gaar nga door di sangu sangaayal jana ba léegi daal ci shariatul islaamiya sangaay yi nekk ci biir sharia ñetti xaaj la dafa ci am sangaay boo xam ne ci biir sharia sunn la sangaay boo xam ne dañ koo sopp am ci sangaay boo xam ne dafa war bu war nag foo ko déggee mooy boo xam ne boo ko baxee da ngay xam bàkkaar buñ sopp foo ko déggee mooy boo xam ne boo ko defee moo gën mais boo ko bàyyi woon tamit doo ci xam benn bàkkaar buy sunna bi nag mooy boo xam ne boo ko defee xam yool bu bëri dundal sunna su yonantu bi sallallahu alayhi te yonantu bi nee na képp kuy dundal sama sunna danaa la boole ci ñamay rammoo ëllëg ca yowmal qiyaama su ko defee nag soo ko bàyyee yaay ñi nga xam ne yaa ngi rey sunna léegi nag ñetti xeetu sangaay yooyu moo am ci chariatul ya boo calculer nag yi ñu war a sangu yépp yu sunna yaag yuñ sopp yàgg maanaam yu yu farata yi nga xam ne dafa war yépp boo ko calculer na la yóbbu ci fukki cangaay ak juróom benn léegi nag sangu mi nga xam ne mooy sangum sunna bokk na ci sangum aljuma maanaam bu aljuma jotee bala ngaa dem sa jumaa ja dañoo bëggoon nga sangu sangu mooma nag ñaar moo ko yàq boo ko xasee sangu ba pare lekkati fa mooy añ sangu ma yàqu na boo fa añu tamit te lekk fa lu xaw a bëri ne damay mosaale mosaale ga xaw a bëri subaa sangu moom yàqu na naka noonu boo ko xasee sangu ba pare tamit nelaw fa yàqu na kon liñ bëgg ci sangaayal jumaa soo ko xasee sangu rek bu fa defaat lu dul soo ko mënee dem ca jumaa ja ba ca tegu moo ca sunna ya mooy sangaayal xaramal kuy dem màkka boo bàyyee ko madinatul munawara def maanaam ziyaara ji sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo demee ba ci fi nga tuddee biiru ali foofa nag la ñuy war a wàccee ñun ñu bàyyeekoo Sénégal bu ko defee foofa la ñuy xarmale sangu mooma ñuy sangu sangu mooma sangoom sunna la euh, moom tamit yu bëri la mu des nag bu dee sangu yuñ sopp yi tamit yu bëri la bokk na ci maanaam sangum korite bisu korite ak maanaam bisu tabaski ak sangu bisab arafa yu mel noonu yooyu ci sangaay yuñ sopp yi ci la bokk bu dee sangu yi nga xam ne nag moom dafa nekk di lu war obligatoire la mënul ñàkk kooku juróomi sangaay la waaye juróom ya nag ñeent yëpp borom xam yi dëppoo nañ ca juróomeel ba lañ wutee ñi ne ca la bokk ñi ne bokkut ca euh, juróom yooya ba ci njëkk mooy ku am jana ba war ngaa sangu ñaareel ba ku yore maanaam deretu regal ba mu dog war ngaa sangu ñetteel ba ku yore woon deretu njuréel am doom yàlla dogal deret ja dog kooku tamit war ngaa sangu ñeenteel ba ku dugg ci lislaam nekkoon ab yéeféer bu xasee tuub kooku war naa sangu ñaar nag mën na mën naa sangu ba pare door a tuub mën naa tuub ba pare tamit door a sangu nee na su fekkoon ne dafa sangu ba pare Euh, yàlla dogal mu bëggoon a tuub sangu ba pare ba dara desul duñ ñëw war a tuub rek far mu dee su boobaa moom du tax ñu jàpp na jullit la duñ ko sang duñ ko sang duñ ko jullee duñ ko suul ci xarmeelu jullit ñi dañ koy bàyyi ak mbokki yéeféera mi ngi defal ko loolu lépp su boobaa nag loolu moom ci ñun ci saahir lañ mën a atte mu des nag diggante moom ak yàlla ci xol bi nga xam ne amee woon na ko ca pour ngir ñëw def si ko waaye ci ci saahir moom li ñu atte loolu lañ koy mën a atte lu dul ñu ne mu nekk koo xam ne dafa nekk muuma mënul wax dafa pasine dafa bëgg a tuub ñu ko kon da ngay dem sangu mu dem sangu ci bay ñëw far dee su boobaa moom bu ñëwoon tamit du mën a tudd baatu seede bi su boobaa kooku moom dañ ko sang dañ ko sang dañ ko jullee dañ ko suul tamit ci armée lu ñi mais bu nekkee ku mën a wax tant que tuddagul baatu bi rek duñ ko mën a moom jullit la euh, bu kon nag sangu tuub mën na tuub tamit sangu man na naa nag li gën a gaaw mooy rek fexe mu gaaw tuub door a dem sangu ji ba ndax dee moom dafay bette euh, moom moomu nag buy sangu dañ ko koy jàngal ci biti balaa dugg ci biir wanag wa wan ko ne ko booy sangu da ngay njëkkee raxas say loxo euh, xobbeeku li ko dalee sa jumbax ba ci bët woom dañ ci yegg si jàngal ko ko ba mu leer su fekkee ku naqari xel la benn waaye day nekk ci biti moom mu nekk ci biir mu koy wan ko raxasal sa loxo yi mu ne ko pare naa mu ne ko léegi tamit jëleel sa jumbax ba ci say bët woom mu ne pare naa di ko ko defal par benn benn ba mu jeex waaye nag balaa dem di xool di xool awraam loolu nag moom bëgguñu ko na fekk mu raxas léppam ba nëbbu la ca di ko kii kon nag yooyu xool awra li koy war day fekk dara réetu tax xam ne loolu rek moo fa mën a sës mën a tox da ba ca tegu nag mooy sangaayal niiw koo xam ne dafa génn àdduna kooku tamit bu dee nii ñuy sangoo jana ba di ko sangoo ku deretu ragalam jeex dagg ak ku deretu gësinam dog ak ku tuub dugg ci lislaam kooku tamit noonu lay sangoo léegi nag kon ñeent ya ma njëkk a wax ñëpp ci dëppoo euh, juróomeel bi rek la ñu wutee mooy sangaayal niiw ndax moom dafa war wala warut kooku nag borom xam-xam yi coow nañu ci coow yu bëri borom laxdari nag moo tax moom mu tudd ñett ya waaye ñett yim tudd dugaale na beneen bi muy ñeent mu noppi ca ba ñu wutee kon daal ñett la tudd waaye biir ñett yi déggee nañ ci ñeenteel ba su ko defee nag ba ñu wutee moom mu noppi ci moom nag lay bëgg a ñëw ci nii di ko wax moo tax mu ne yajibu dana war alxuslu sangu muy sangaayal jana ba min salaasati ashiya ci ñett yëf ñetti yëf mooy waral sangum janaba bi ci njëkk ci ñett ya aljanabatu mooy jana ba sangum janaba de dafa war janaba nag bu fekkee nit ki da koo am dafa war a sangu ji dana la wax janaba ñaata xaaj la wal xay bi ak dogug deretu reegal ku yore woon deretu reegal bo bu dogee demal sangu ji ba ke tegu wan nifaasi ak dogug deretu gësin deretu njureel moom bu xasee dog tamit demal nga sangu ji janaba la njëkkoon a wax nag moom ndax sangum janaba mii ci ngay déggaale sangum ku tuub dugg ci lislaam ndax ku ne xam na ne ku tuub nekk am mag dugg ci lislaam ku ne xam ne sobe la fees ak tepp moo tax alquran di wax ne innamal mushrikuuna najasun féeféer yi ay sobe lañ kon nag ba mu tuddee janaba rek sangub janaba dugalaale na ci sangaayal ku tuub dugg ci lislaam moo tax ma la ñett yi la tudd caa déggee ñeenteel bi ba nga xam ne mooy juróomeel bi mu xam wuutee borom ndax dëri moom dafa caa noppi mooy sangaayal ku génn àdduna janaba moomu nag ñaari yëf a koy waral moo tax mu koy wax nii fal janabatu janaba xismaani ñaari xaaj la ahaduhuma kenn ca ñoom ñaar xoroojul mani yi mooy génn ak maniyu bi lasatin ànd ak bànneex motaadatin bànneex boo xam ne buñ baaxoo la fii naw min mu génn ci nelaw aw yaqasatin mbaa ci yeewu bi jimaaxin ci booloo ak jigéen la génnee aw xayrihi mbaa lu dul booloo mooy tëdd ba guddi gént wala nekk kuy xool ayu yoo xam ne lu bon la ci télé bi wane nga ngay xool loo xam ne ci ay surno la wala ak ya ca nga nekk ku sàggan ba sa mën yu génn wala nga nekk kuy foog sa bopp ba sa mën yu génn ba tey tamit yii euh, mooy mooy maanaam benneelu xaaj ba ba tey ci benn ba la nekk kon nag mu wax na ne kon liy waral sangu janaba janaba bi ci njëkk mooy mën yu mu génn mais du ne bu génnee rek war ngaa sangu de ci sartaam mu génn lëkkalikoo ak bànneex kon nag ñu déggee ci ne bu génnee ci lu dul bànneex borom warta sangu mu mel ni tey ku ñu dóor ba mën yoom génn kooku koy warta sangu ndax duwut bànneex naka noonu koo xam ne dañ ko jox benn xibaar boo tàggee ko mbokkam mu ko jege mu tiit ba mën na yoon génn kooku tamit du sangu wala ñu jox ko xibaar bu ko neex mu kontaan ba mën na yoom génn kooku tamit du sangu wala dañu ko dugal ci ndox mu tàng mu maanaam mën na yoom génn kooku tamit du sangu wala tey nekk na génn na ci bànneex mais bànneex ba mu génn duhut buñ baaxoo mooy tey koo xam ne dafa sàggan sol tubay war aw fas di ko dawal mën na yoom génn kooku tamit li ëpp ci borom xam-xam yi nañ du sangu ndax génnut ci xanam ak bànneex buñ baaxoo naka noonu koo xam ne dafa yore woon benn picc picc ba nekk fu nekkul ci kaw awraam mais nekk ca tànk ya wala mu nekk ca loxo ya wala mu nekk ca bopp ba mu koy xasan di ko xasan ba far mën yoom génn kooku tamit du sangu ji ndax génnut ci xanam ak bànneex buñ baaxoo waaye nag picc ba bu nekkoon ci kaw awraam mu xasan ko wala awraam sax nekkul benn picc mu nekk di ca foo boppam ba mën yoom génn kooku moom faw mu dem sangu kon nag duhul ne saa yu mën yu génnee rek borom war naa sangu mais fokk mu génn ci anam ak bànneex jàllale bi ko tamit génn ci maanaam bànneex boo xam ne buñ baaxoo la waaye bu génnee ci lu duhul bànneex borom du sangu bu génnee ci bànneex te duhul bànneex buñ baaxoo tamit borom du sangu foog ñaar yëpp dëppoo ca loolu nag bu ñaari xasee am génn na ci bànneex génn ci bànneex buñ baaxoo moo xam ci nelaw la moo xam ci yeewu la moo xam ci jaxasoog jigéen la moo xam ci lu duhut loolu su boobaa tamit borom war na dem sangu ñaareel ba nag lay wax ci janaba wa thani ñaareel ba ci jana janaba maxibul xasafati mooy fàddug xasafa fil ji ci pëy mu mun di doon maanaam dafa jël la ko yàlla dénk nekk daanaam tàbbal ko ci pëy mu mun di doon moo xam da ko tàbbal ci pëyam soxnaam war naa dem mu sangu bu sàgganee tàbbal ko ci pëy moo xam ne duhut mu soxnaam gannaaw bi mu waree sangu ji fekkee kooka nekk na koo xam ne mosta am jabar war nañ koo caw téeméeri yar su fekkee nag mosoon naa am soxna jàllale bi ku jël loola dem def ko ci pëyam jàmbur su boobaa moom war nañu ko yóbbu ci jàkka gasal ko pax dugal ko ca sànni ko ay xeer ba mu dee gannaaw bi nga xamante tamit moom sangu war na ko ba pare ca loola léegi nag su fekkee tamit da ko tàbbal ci pëyam ku dee ku sàggan fekk niiw yi ñu suul leen tabaarkàlla nga dem suul leen di sëy ak ñoom kooku tamit war naa dem mu dem sangu ji waaye kooku nag mbugal mu rëy lañu war a teg ci kawam xam naa loolu fi la ñeme yàlla ak mbon mën a yem te loolu bari na fi lool léegi su nekkee ku sàggan tamit jël la ko yàlla dénk mu tàbbal ko ci pëyam bàyyi ma moo xam nag la xar la bëy la su boobaa tamit war naa dem mu sangu ji waaye nag kooku war nañu ko def tanzir imaam duñ ko dóor téeméeri yar imaam mooy seet yan yar moo jaadu ci moom ne daal dañ ko dóor juróom fukki yar wala boo àttee ñu caw ko juróom ñett fukki yar wala boo àttee ci moom fanweeri yar lu xam ne daal moo tolloog nam ko defee rek su ko defee daan yi ko ca teg rek charia dana ko nangu li ki nit ki li ko yàlla dénk daal saa yu ko dugalee ci pëy mu mun di doon luy dund la luy dee la nit la bàyyi ma la lu mun di doon su boobaa kooku moom sangaay war na ko kon nag mu ngi noonu moo tax mu ne wasaani ñaareel ba maribul xasafati mooy fàddu xasafa euh, maanaam filfar far ji ci pëy ah, ah, su fekkee nag léegi waa ji maanaam euh, dañoo dagg zakkaraam genn wàllu zakkara la amee maanaam mu jël lam am lu muy tuuti tuuti tàbbal ko ci pëy mu mun doon ba tey tamit war naa dem mu sangu ji moo tax nag bu ko teg rek ci xasafa ji moo taxoon yonent bi dafa daan wax ne daal ñaari palaasu làkkuwaay yi saa yu ñu dajee rek maanaam sangu moom war na kon nag sangoo ngi noonu di war ci lii nii kon nag ñaareel ba mooy maanaam fa fàddug xasafa fàddug xasafa moomu nag tey bu nit ki demoon par exemple sëy ak soxnaam la ko yàlla dénk mu jox ko ko waaye mën na yoom génnut ba mu ca paree rek mu dem sangu ji bi mu sangoo ba pare toog rek mën na yoom dóor di génn kooku moom dootul sangooti ndax jana ba duñ ko sangu ñaari yoon na dem rek raxas kanamam ba mu set après mu dem jàppi waaye dootul sanguwaat maanaam kon ndax bànne mën na yoom a dafa lënkalikuutoot ak bànneex ba moo tax kon su fekkee dafa sëy ba pare mën na yoom génnut par exemple mu dem toog ba ca kanam mën na yoom a dóor di génn fekk nag ba muy mën na yoom a génn fekk sangu na dootul sangooti naka noonu tamit ki nga xam ne dafa nekk xaleel bu ndaw mësoo rëgut te nit ki bu mësoo rëgul dañu jàpp ne rek amagul bànneex ab sëy bu demee sëy ak mag mu am 30 ans mu ko ëpp mu sàggan xam naa wala sax mën naa nekk di jëkkëram nit yàlla ko may jëkkër su boobaa tamit kooka ñoom ñaar sangu warul leen waaye sopp nañ ca ku euh, ku makka mu sangu waaye sangu moom warut ko bu sangutoon tamit yàqu dara naka noonu même bu doon bëccëgu weeru koor xaleel bu ndaw bu mat a jël la ko yàlla dénk tàbbal ko ci koo xam ne nii mag la moo xam ne mat naa sëy xattaa bu doon digg ba ci ku weeru koor sax kooka jigéen googa noonu ak kooram nga yàquwut kon mu ngi noonu bu doon ñaari ndaw tamit ñi teel leen a maye mataguñoo sëy ñoom ñaari ñi ànd ba tey tamit dañuy jàpp ne sëyuñu moo waral tamit maanaam ba tey sangaay warut ci ñoom ñoom ñaari ñëpp naka noonu nag su fekkoon ne tey xaleel la boo xam ne bu ndaw la matagut a sëy am fukki at wala juróom-ñetti at par exemple fukki at ak ñaar jëm noonu mësu waragul ñi may ko mag mag ma dem sëy ak moom su boobaa nag moom mag ma moom dana dem sangu ji waaye xaleel ba moom sopp nañ ci moom maanaam mu sangu ndax dañu jàpp ne moom amagul bànneexam sëy mën a gut ko kon nag yii kon bala ñoo mën a xam ne def na ko mooy ñaar ñu ko mën a def def ko waaye ñaar ñu ko mënta def bu ñu ko defee rek dañu jàpp ne defuñ ko moo waral mu ne wax wasaani ñaareel ba maxibul xasafati mooy fàddu xasafa fil far gi ci pëy kon nag jana baa Euh, di ñaari xaaj yooyu léegi nag kon dañuy arrière rek wax la kon deretu reegal dana ko sax def buntu jigéen bu ko yàlla defee mu gis reegal boobu muy gis am nañu ko gis par weer am nañu ko gis lu ko yées am na ñu ko gis lu ko ëpp su ko gisee yàlla dogal mu dem ba deret ja dog kooku tamit na dem sangu ci ni muy sangoo dana la ko jàngal jigéen gi nga xam ne tamit dafa am doom euh, doom ja àndaale bi maanaam ak deret deret jooja bu demee ba dog rek moom tamit na dem sangu ji ni muy sangoo dana la ko jàngal ba ca tegu moo doon janaba ji janaba tamit moo xam mën yu mu génn la lëkkali ko bànneex ci anam ak baax ku dal ci nelaw mbaa ci yeew kook tamit demal nga sangu ji naka noonu ki nga xam ne la ko yàlla dénk jël na ko tàbbal ko ci pëyam ku mu mun di doon kooku tamit na dem sangu ji ni muy sangoo ñoom ñëpp dana la ko jàngal ku tuub tamit dugg ci lislaam na dem sangu ji su ko defee kon nag sangaay yooyu da yee benn bu ki nekk dana wax maanaam nuñ koy defee moo tax mu ne yajibu dana war alxuslu càngaay min salaasati asiya ci ñetti yëf aljanaabati janaba wal xaydéeg mbërëg mooy dogug deretu mbërëg wan nifaasi ak dogug deretu gësin yooyu dana war a sangu ak ku tuub dugg ci lislaam ak ku dee fal janaba moomu di waral sangu xismaani ñaari xaaj la ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar xurujul ma nii mooy génn ak ma niiw moo xam ne bi lësatin dafa ànd ak bànneex motaadatin bànneex boo xam ne buñ baaxoo la kon bu génnee ci lu duhut bànneex borom du sangu bu génnee ci bànneex te bànneex ba duhut luñ baaxoo borom du sangu moo xam nag dafa génn ci bànneex boobu buñ baaxoo bi fi naw min ci nelaw aw yaqasatin mbaa yeewu bi jimaayin ci booloo jigéen aw xëyri yi mbaa booloo comme génn na ci anam ak bànneex ci anam guñ baaxoo rek borom war na sangu ci nelaw ci yeewu wasaani ñaareel ba maxibul xasafati mooy fàddu xasafa fil far gi ci pëy mu mun di doon bu xasee am rek kooku borom moom war na dem mu sanku ci bàyyi ma la ko def ak wala bi maanaa ku dee la ko def ak ba tey war na dem mu sanku ci léegi nag muy jàngale mbiram gént waman raa képp koo xam ne gént na dégg nga fii manaamihi ciy nelawam ka annahu mu mel ni ki moom yu jaamiu mi ngi booloog jigéen walam yaxrug te génnut minhu ci moom man niyun man niyu kooku fala shay at déet dara alayhi di ko war gént ñetti xaaj la maanaam gént nga bi nga bi nga géntee bër set li nga gént nga mën koo nettali waaye nag li nga mën a nettali gannaaw bi nga ko mën a nettali tamit fekk na tamit mën yu génn mën yu génn na te li nga gént te li nga gént mën koo nettali naan soxna su mel sàngam wala soxna sàngam laa gént doon ànd ak moom démb ci guddi te gannaaw bi nga mën a nettali loolu tamit maanaam mën yu génn na su boobaa moom ñépp ci dëppoo war ngaa dem sangu ji ñaareel ba mooy gént nga mais li nga gént mënoo koo nettali waaye lu ci mun di xam man yu génn na kooku tamit li hëpp ci borom xam-xam yi woo ñëw ne war ngaa dem sangu ji loolu mooy mashhur bi jumhur yëpp loolu la ñu wax ñetteel ba mooy gént nga li nga gént man nga koo nettali wala li nga gént mënoo koo nettali waaye moom bi bër setee wala bi nga xeewoo ke nelaw ya dara xewut dara génnut kooku moom ñépp a ci dëppoone waroo sangu gi dara warul la ca moo tax nag mu ne waman raa ku gént fii manaami yi ci nelawam ka ba mel ni moom yu jaamio mi ngiy boolook jigéen wala mu yaxruj te génnut minhu ci moom mën niyun mën niyu kooku fala shay adde dara àlle di ko war dara wër ko ca mu des nag ki nga xam ne dafa géntoon mën niyoom nekkoon ci tubayam lu yàgg mu dem ba ay weer wala ay fan mu door di ko gis lay wax ci àtteem ma lay wax ne waman wajada ku fekk fii saw bi ci yëreem te mooy tubéyam rek wala mbubam moo xam ne moom la fanaa nooxoon mën ni yéen mën niyu yaabisan bu waw laa yi te xamut mata asaabahu kañ la ko jot su boobaa ne képp koo xam ne dangaa xëy rek gis sa tubay mën na yow moo xam ne mu wow ma nga ca xamuloo démb la la jot xamoo barki démb xamoo kañ la sharia dafa lay wax ne seetal yére bi kañ nga mujj fanaanoog moom nga ne ah maa ngi mujj fanaanoog moom de le 10 bële paase te tey yow yaa ngi ci la 20 mu ne la d'abord demal nga sangu ji nga ne ko sangu naa mu ne sansel tubay ji nga saloon nga ne ko maanaam sansé naa ko mu ne demal nga solaat yére bu laab nga ne ko sol naa ko mu ne li ko doree ca le 10 bële ba ci le 20 li fi doxoon ci bori julli yépp li nga fi julli woon lépp demal nga baamuwaat nga fayaat ko nu ñu koy fayee nag incha allah boo ñu toppee lax dëri bi dana la wax maanaam nu ñuy fayee julli yooyu nga xam ne dafa laa daboon ci ci maanaam façon boobu moo tax mu ne waman raa fii manaami ci nelawam ka na woo fa mel ni ki ba mel ni ki moom yu jaamion ma wala mu yaxruj génn minu ci moom man yéen ma yu fala shay'a alayhi dara waru ko ca waaye waman wajada ku fekk fii saw bii ci yére man yéen mën yu yaa bisan bu waw laa yadri te xamul mata asaabahu kañ la ko jot yaxtasala na dem sangu ji wa aadamu baamu masala lam julli woon min aaxiri nawmatin ci mu ak nelaw am na ñoo xam ne dañ ne min awali nawmatin ñu ne kon ba mu njëkkee nelaw ak tubay ja la ko doree foofa ba fii lépp lay baamu ci julli lax borom lax dëri ne ba mu mujjee nelaw ak ja ci masala moom ci laa d'accord moom lay baamu li ko doree foofu ba fii kon ñaari wax la ci borom xam-xam yi wax loolu nag li nga ciy déggee mooy kon mu kalaf mu nekk fanaanoo tubay jum fas na jullee bu boobaa war na saa yu xëyee na xool tubayam ba xam ndax dara nekkul ca bala koo yóbbu ci fay boru julli yoo xam ne nii fay ko dana nekk loo xam ne lu xaw a métti lay dox soo xëyee wari vérifié sa tubay bi ca dara nekku nag nga door a dem jàpp doora dem julli ci suba boo vérifié fekk tubay ja mën na manqué tooy wala ma nga wow nga sensé tubay ja dem sangu ji nit ñi sangoo janaba ba bu jàllal bi ku nag door a julli sa julleeg suba gi kon nag loolu boo koy def yaakaar naa ne farlu loolu du la dal rawatina tamit jamono ji nga xam ne ay pyjama dafa xew néew na sax nga gis ñoo xam ne ñu man seen bopp ña ngay fanaanoo ak yére yi ñu fas yéene jullee mais dafa am yére yoo xam ne spécial moom la ñuy moom la ñuy fanaanoo bu ñu paree rek bu ñu xëyee sensé ko rek bu ko defee maanaam solaat yeneen yére loolu tamit maanaam lu dal la te nekk na loo xam ne moo gën a nag kon buntu boobu moom jeex na mi ngi bëgg a wax nag ci farataay sangu janaba mii ñu waxoon nan mooy ay farataam ay farataam ni ñu koy sangoo lan mooy ay sunnaam lan mooy ay ngëneelam waaye tamit bu la waxee farata ya wax la sunna ya wax la ngëneel ya danga nga ca déggee tamit naka la sangoo janaba moo tax mu ne faraidul xusli farataay cangaay bi ci njëkk ñeent rek la waaye bi ci njëkk an niyatu mooy héene ndax héene gépp ak jaamu yàlla ak gépp ak mooy yàlla yéene rek mooy seen difference boo ko bëggee dégg mi ngi mel ni sujootal yàlla ak sujootal xiram ñoo niroo nu koy defee bu ñu sampoon fale tey benn xiram nga taag fekk yow di sujoot sa yéene rek moo ñu mën a ràññaleel na yàlla ngay sujootal mbaa xiram ngay sujootal kon moo tax jaamu yàlla gu ca nekk yéene moom moo koy lay moo koy lal mooy nekk tamit fondement ba mooy tax tamit mu baax moo taxoon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innamal amalu bi wa innama li kulli imri'in ma nawa jëf yépp ma ngay tënku ca yéene ba cam su nekk la mu yéene ci jëfam rek loolu la cay am moo tax mu ne kon la njëkk ca yéene ba la njëkk ca maanaam farata ya mooy yéene yéene nag jërul nga di ko wax ci sa làmmeñ fas la ne sangu ba matu ko yow kay ba nga yégee ne am nga janaba jàllar bi ko dëgmal maanaam wanag ba tànk ndox ci siwo wala maanaam nga ubbi sens ba fas yéene def ko rek booba maanaam fa la yéene ja tàbbi kon jëratul nga di ko wax wax ci sa yéene kooku moom biddaa la yonentu bi dund na ba génn àdduna masta yéene ci wax ci làmmeñ saxaaba yi tamit kenn mësu ko cee def kon nag yéene moom ci xol lay doon ndax jaamu yàlla gu ne dafa am cër bu ko yàlla dénk cër yi xol nag li ko yàlla dénk ci jaamu yi mooy teewlu ga su boobaa nag làmmiñ la ko yàlla dénk mooy tudd ga sàbbaal yaag jàngal xuraan jaag wax lu baax laag kon nag la xol waroon a moom boo ko jëlee dénk ko làmmeñ su boobaa tooñ nga xol moo waral mu ne faraidul xusli farataay cangaay bi ci ndikk an niyatu mooy yéene inda suroi fa xaraf ga fa ngay tàmbalee nga yéene ñaareel ba wal fawru mooy toftale bi nga commencé cangaay li ba ni mu jeex daggantewuloo ko waaye sangu ba ci kanam nga dagg ko dem fële ba xaar loola waaw ngay commencé waat boo ko bëgguñ ko na nga ko def ko benn yoon rek waddal ko ak ragg man ngay sotti ndox ma ànd ak di ragg man nga sotti ba pare tamit door di ragg raggal bu baax ba mu ba mu fu ne nga dugal fa sa loxo wal umumu ak matale matale gi nag li ci xam solo la mooy ne bàyyi xel maanaam sa diggante ñaari teppox yi fexe ndox ma dugg fa sa maanaam diggante maanaam suufu tànk yi ndëggu yi fexeel ndox ma dugg fa nga fexe nga fexe maanaam sa ras-rasu jëbi ndox ma dugg fa diggante sukk bakkan bi ndox ma dugg fa leemu waayu nopp ya na ca ndox ma dugg naka noonu roon keru nopp bi na ca ndox ma dugg su fekkee da ngaa bokk ci ñi nga xam ne seen biir dafa am ay lemu lemu lemu lemu yooyu yëpp fexeel ba ndox ma dugg ca fexeel ba tamit suufu poqotaan ya na ca ndox ma dugg karaw ga tamit na nga ko tàpp jël ko ndox ma dugg ca moom daal bul bàyyi dara ndax moom lu toll ni ban bën pusa ki sa biti yaram bu wow bu ci amee lu ca tooyul rek sangama moom yàqu na moo waral kon moom ji mooy fexe ba lépp yaram wi lu cay feeñ bu dara des na lépp maanaam tooy xepp ànd ak loolu maanaam set nga matale lépp moo tax kon moo tax mu ne la kon ba ca tegu mooy maanaam euh, rag ragg ga ak bi maanaa matale ga kon nag loolu nekk na loo xam ne nii lu jara jara bàyyi xel la lu jara jara bàyyi xel la yooyu yëpp nga nemmeeku ko mu des nag léegi sunna ya wa sunanoo sunnaay cangaay xaslul yedday ni mooy raxas sa ñaari loxo ilal kuwaay ni ba sa ñaari tikku njare ya moom daal kalawu dooy ni woon ci njàpp rek kon gis nga ko euh, bi ngay jàpp bi ngay euh, bi ngay sangu commencement ba raxas sa ñaari loxo yooyu ci njàpp la raxas googu ngay raxas moom sunna la euh, wal madmadatu galax ndiku sunna la ca wali sin saaku sorox ndiku sunna la ca wali sin saaru fiiru ndox ma sunna la ca wa xaslu simaaqi uzunnay ni maanaam raxas ñaari bën bëni bën bëni ñaari nopp ya ñaari bën bëni ñaari nopp ya kooku sunna la ca wahiya moom xamoon nga ko mu ne la suqbatu mooy bën bën ba simaax lay firi mu ne mooy bën bën ba daaxilatu bay aji tàbbi fii ci biir bopp mu ñaari bën bën yooya nekk ca biir nopp ba nga jël sa baaraam yi tooyal ko ndox dugal ko ca kooku maanaam sunna la ñu ne ko nag bu fekkee kubéer ak nopp gi mooy bi biti ga ak biir ga mu ne wa amma safatul udni ndaal bagaani nopp te mooy kubéer ga fa bu dana war xaslu zahiriha raxas biti ga wa baatiniha ak raxas biir ga kooku moom day dugg ca biir matale ga bi ngay raxas yaram nga koy raxasaale kubéer gi nag bul bàyyi xóot xóot ya ca biir ak yëpp bul bàyyi dara na lépp tooy lépp na set kon nag sunnay jana ba mi ngi noonu te moo doon raxas loxo ba ci tikku njare jàllal bi ku galaxndiku soroxndiku fiiru maanaam masaa bën bëni nopp ya maanaam boole kook bi maanaam biir ga ak biti ga kon dañ ne ñu ñu ci xëpp dañuy wax ne juróom juróomi juróom juróom juróom la maanaam juróom mooy sunna ya mu des nag ngëneel ya wa fadaayiluhu ngëneeli cangaay al bidaayatu mooy tàmbalee bi xas li najaasati ci raxas sobe sa te mooy xobbeeku boo commencé rek ba raxas sa loxo yi ñetti yoon ca biti ndox ma bul xëy rek dugal sa loxo yi ci biir ndox ma su fekkee lu ñuy ubbi la waaye raxas ko ca biti ndox ma ba pare nag tànk ko ba mu fees sa ñaari loxo yi nga dooree ca jumbax ba di xobbee ko nag su paree nag su ma zakkaru nga raxas sàkkara sa fa yen wi mu héene indahu fa muy raxase sàkkara sa la yéenee sangum janaba ma su ma ahdaayil wu doy topp ci ri njàpp ya maratan maratan mu raxas ko benn par benn duhul moom ñaareel ber benn rek summa ala jasadihi topp mu raxas la gën a kawe ca yaramam euh, bu ko defee nag muy bopp ba wa tasliisu xasli rasihi mu ñetteel raxasu bopp ba bopp ba moom danga ko raxas ñetti yoon wa taqdiimu shaqi jasadihi mu jiital wàllu yaramam ay mani gu ndeyjoor bu paree mu door caa teg wàllu càmmooyam diine ji diiney ndeyjoor la wa wa taqlilul maa yi néewal ndox ma xalal aada yi ca kaw cër ya bañ koo xaabaabal di yàq kon nag ngëneeli sangaayal jana baangoog bi ci njëkk mooy xobbeeku ñaareel ba nga raxas sa sàkkara soo paree tamit nga njàpp njàppal benn benn cër bu ne benn yoon soo yegsee ba ci bopp ba nga dugal sa ñaari loxo yi ci biir ndox ma nga xam ne téyewul dara tànkul dara ci ndox nga door koo nag yëngal ko ca kaw kawari bopp ba wan bopp bi ndax day fekk yonentu day wax ne karaw gu ne janaba dafa caa nëbbu su boobaa nag karaw yi bopp ba dafay ubbeeku loolu nag nga jël sa loxo yooyu dugal ko ca ndox ma saa nga tànk ca ndox jël ko teg ko ci kaw bopp ba maanaam yëngal ko fu nekk nga laalale ko fa tey tax maanaam karaw ya ubbeeku woon ubbuwaat su paree nag nga door a tànk sa ñaari loxo yi ba mu fees ak ndox nga sotti ko ci bopp bi tàpp ko jël loxo ya maanaam dugal ko ca su fekkee dangaa léttu léttu yoo xam ne sa karaw ak bopp la jërut firi loolu la risaala wax su boobaa rek dugalal kara loxo yi rek ca diggante ba dana mën a tooy xepp mais nag bu fekkee dangaa jokk leneen loo xam ne nii duhut sa karaw wala sa karaw ak yeneen lañ ca jokk lu mun di doon su boobaa moom pour nga mën caa sangu ba mu ba mu tooy dana nekk loo jafe bañ na ko sax ba ngi ci bëri bala ñoo sangu ji dañuy jël maanaam benn musuwaar euh, maanaam takk ko ci seen bopp yi bañ mu tooy su boobaa nag sanguwuñ janaba sobe suy dox rek lañ buñ jullee du wér waruñoo dugg jàkka waruñoo téexal quran waruñoo def dara lu def rek lu booba na nekk sobe soo xam ne day mujj tàbbiwaat ci seen kaw kon nag nga bàyyi ko xel bu baax gannaaw bi nga tàppe tàppalee karawu bopp bi ba mu tooy nga tànq ñetti yoon def ko ca ci ngay xaajee nag genn wàll bopp bi maanaam yóbbuwaale ŋaam waak nopp ba yóbbuwaale bi maanaam mbagg maak loxoom nday jor ba yóbbuwaale xuuru gannaaw ak faar ya yóbbu ko ba ci suuf su paree tamit nga xaaj wàll ak càmmooy gi def ko noonu ba ci suuf su boobaa sangaay la mat na bi maanaa tamit njàpp la tamit mat na mu des nag ne bi maanaa eh, raxas ñaari loxo ya xam nga dañu laa waxoon ne la njàppal njàppal benn benn waaye booy njàpp njàppal benn benn ba nga xam ne dem nga ba ci massa bopp bi koro koro nopp ya moom tànk ya mën nga koo mujjee munatu moo ngi nettali na yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan sangu janaba da daan mujj raxas tànk ya xam ne bu ko raxasee rek njàpp la mate ca sangaayal janaba ya matee ca waaye xattaa ba ngay njàpp-njàppal benn benn boo ñëwoon ba pare massa sa bopp korokoro say nopp raxas say tànk door a xaaj sa wàll ak ndeyjoor gi gannaaw bi nga raxasee sa bopp bi ñetti yoon su boobaa tamit terewut moom sangaay la moom wér na Ah, ndax dafa am ñu ñu wuutee ne dañoo war a njëkkee tànk wala ndax dañ ko war a mujjee waaye ñu ne su fekkee place bi ngay sangoo dafa nekk toilette boo xam ne dafa dafa dafa salte euh, maanaam sobe sa bëri sa kooku moom li ñu gën a bëgg mooy na nga mujjee tànk ya ndax boo ko raxas boo ko raxasee foofu njëkkee ko rek maanaam boo moytu da nga ko raxasaat ndax sobe sa dana la ko mujj taqalaat waaye boo ko mujjee rek dafa cay doxee lépp mu mujj set kon nag wax na la faratay sangu wax na la sunna yi wax na la ngëneel yi léegi nag mu des nuñ koy defee rek laay wax wax joo xam ne ju gaaw la nu ñuy sangoo janaba mooy sangaay yi ma la wax yépp di fukki sangaay ak juróom-ñaar yee ñu sopp ko yee ñu sunnaal ko juróom yi ma wax ñi mu nekk di lu war muy sangaayel ku dereetu regalam dog wala dereetu njureelam dog wala janaba ci ñaari xaajam ya wala bi maanaa ku tuub dugg ci lislaam wala néew ku génn àdduna juróom yi sangaay yooyu ak maanaam sangaay jumaa ak yu koriteeg yu xarmal ak ya ca aju yooyu ñoo bokk nuñ koy defee li ñu wutee ni buy sangaayal jumaa ak sangaayal koriteeg yu mel noonu xam ne yow sobe nekkul ci yow su boobaa jërul ngay xobbeeku mën ngaa sangu saa nga xobbeeku loolu la wutee waaye bu dee juróomi sangaay yi nag moom xam ne dafa ànd ak sobe faw nga xobbeeku su boobaa nag nuñ koy defee mooy raxasal sa ñaari loxo yi ba mu set ca biti ndox ma su fekkee ab siwa ngay sangoo wala paan bul xëy rek dugal ko ca ndax boo ko ci dugalee mën naa sobeel ndox mi yonentu dafa wax ne bu kenn ci yéen ay loxoom fanaan ba bari seet mu xëy di ko dugal ci ndox na ko raxas ca biti ñu ne ko lu tax mu ne xamuñu loxoom ya fu mu fanaan mu waral kon dangay koy dékkal ndox ma raxas ko ca ba mu set nga door a nag dugal sa ñaari loxo yi ci biir ndox mi tànqal dooree ci sa jumbax bii ba ci say bët woom kanam ak gannaaw nga raxas lépp bul bàyyi dara diggante teppoox yaag diggante yëpp bul bàyyi dara ba mu wóor na lépp set na lépp tamit tooy na su paree nag nga njàpp njàppal benn benn sa loxo yi raxasoon nga ko mais mën nga koo raxas lu tax nga koy raxasaat xamuñ ko illa ba taabud la ndax bu doon set rek set na moo waral boo ko raxasaatutoon tamit yàqu dara ci cangaay la waaye mën nga koo raxasaat benn benn nga koy raxas nag su paree nga galax ndiku benn yoon sorox ndiku benn yoon fiiru ndox mi benn yoon su ko defee léegi raxas sa loxo yi euh, benn yoon te mooy li ko doree ci maanaam tikku njare bi ba ca conc la eh, ñaar yépp benn bu ne nga raxas ko benn yoon su paree maanaam nga masaa sa bopp bi korokoro say nopp léegi nag dugalal sa ñaari loxo yi ci biir ndox mi fekk téyewuñ dara ci ndox nga tàllal leen téyewuñ dara waaye ña nga tooy nga jël ko nag gësëm ko ci sa kaw karaw gi yëngal ko fu ne nga dugal ko ba karaw gi yëg ne ndox a ngi ñëw place yi janaba yi ubbeekoon ci karaw gi yépp tëju waaye boo xëyee sotti ci rek mën laa jox feebaru bopp buy métti fu nga dem mu naqaree faj waaye boo defee loolu nag place yi nga xam ne dafa écarté woon yépp dafay mujj tëju nga door nag tànk sa ñaari loxo yi ba mu fees ak ndox sotti ko ci bopp bi tàpp ko jël baaraam ya maanaam dugal ko ci biir defaat ko ba muy ñetti yoon soo ko defee nag moom xam nga bopp ba dana tooy xanaa lu dul nga jokk ay mees yoo xam ne kenn xamul nuy mel ko moom du mën a tooy te su boobaa xamuloo jana janaba nga xaaj nag wàll ak ndeyjoor gi yóbbuwaale nopp ba ak ŋaam wa yóbbuwaale mbagg ma ak loxoom ba ak genn wàllu xuru gannaaw ak faar yóbbu xale maanaam lupp ba ba ca maanaam euh, óom ya yóbbu ko tamit ba ca tànk ba ca suuf su paree nag maanaam nga jël wàll ak càmmooy gi tamit def ni nga defoon ci wàll ak ndeyjoor gi lii boo ko xasee def moom sangaay la mat na njàpp la tamit mat na ci sartaab gannaaw bi nga jàppee njàppal benn benn booy góor fexeel ba sa xonq-xonq ténk li wala xonq-xonq baaraam yi wala maanaam cet baaraam ya pegg ya fexeel ba bu mu laalaat sa kanam ndax su ko laalee sanguma ma moom wér na waaye boo génnee fokk nga jàppaat mën ngaa jàppaat tamit ca foofa nga doon sangoo waaye nag su fekkee laalaatut ko soo génnee mën ngaa dem nga julli ji direct saa nga jàppaat ci sartaan nag mu nekkoon di sangum ba wala mu nekkoon di sangum deretu reegal wala mu nekkoon muy sangum deretu gësin su boobaa man ngaa dem nga dem ju wala muy sangoom koo xam ne dafa tuub dugg ci lislaam bu dee ci ñeenti sangaay yi bu mu ci borom mën naa dem julli ji ca loola farata waaye buy sangaayal jumaa wala muy sangaayal korite wala sangaayal tabaski ga ci aju yooya sangaay yuñ sopp la yenn ya nekk yuñ yuñ yuñ yuñ sunnaal kooka moom doo ca mën a julli farata li ëpp ci fuqaaw yi loolu lañ d'accord doo ca mën a jullihaat farata ndax maanaam euh, farata su mënta mën naa yóbbuwaale sunna waaye sunna nag moom mënul yóbbu yóbbuwaale farata moo waral kon bu dee sangu yële la di jumaa ak yeneen ya ci aju boo génnee jàppal door a mën a dem sangu ji door a mën a dem kon julli ji waaye buy ci ñeenti sangaay yi ma tuddal la benn boo génnee rek mën ngaa dem directement nga dem julli ci saa nga jàppaat kon nag sangum janaba ngoog ñëpp war nañ koo xam fexe koo xamee noonu ba nga xam ne noonu lañu ko daan yonentu bi sallallahu alayhi daan defee noonu tamit la ko jàngalee noonu tamit la ko borom lax dari jàngale ñi bàyyi ko bu xel mu des nag comme doomu aadama fàttekat la moo tax sa ngi dundee ko doo fàttekat bi euh, léegi nag kon mu des nag léegi boo doon sangu ba ci kanam nga am benn cër boo fàtte benn digg moom lay wax si atteem nii comme nam la dabee woon ca njàpp rek moo tax mu ne waman nasiya ku fàtte lu ma maatan dénéer mooy ab digg aw woon wala cër di ab loxo wala nopp min xuslihi ci càngaayal janaba ya dara na gaaw ilaa xaslihi jëm ci raxas ko xiina tazakkaro xiina tazakkaro waxtu woon ko fàttalikoo walaw baada shahrin donte gannaaw weer la moom dafa bëgg wax nag gan walaw baada xiin rek lu mu yàgg-yàgg rek maanaam bu doon sangu janaba gannaaw ba mu génnee ci sangu ma ba pare mu toog lu yàgg fàttaliku ne sama loxo bi raxasuma ko wala mu xool ab digg ci xar-xaramam wala maanaam ci luppam wala fu mu mun di nekk ne tooyutoon ke sangum janaba ma moom daal fu mu ko fàttalikoo rek na gaaw dem raxas loola ba mu koy raxas nag mu héena ca maanaam sangum janaba mu héena ca maanaam def farata ga ndax matale ga farata la ci yaram wa moo loo ca def rek nga héena ca farata ga lu mu yàgg-yàgg nag moom moom rek ngay dem defi moom moom bu yàggeeg bu yàggut moom loolu la wuteeg njàpp bu yàggee bu yàggut moom rek ngay def doo li nga defaatoon nag su fekkee julli woon nga ca diggante bi moom lay wax ne wa aada na baamu maasala lam julli woon xablahoo njëkk ma koy fàttaliku la nga fa julli woon ci diggante ba yépp weer la ñaari weer la xat la lépp gannaaw bi nga demee raxas cër booba danga nga baamu xat la fa doxoon ci julli yépp nuñ koy baamoo dana la ko wax ci ca kanam léegi nag fa inkaana bu nekkee li nga fàtte woon ab cër ba wala digg ba fii aadaayil wuddoo yi mu nekk ci cëri njàpp ya wasaa dafa woo te fiiroog nag moom mooy dajee nag moom xus la mu doy raxas ak njàpp ga a saaw doy na ko su fekkee li nga fàtte woon a raxas ci sa sangum janaba bi ab xar la wala sa loxo la wala ab tànk la maanaam ca fañ war a jàppal waaye gannaaw si nga bi nga demee génn ca sangum janaba jàpp raxasaale nga ko ca su boobaa yéegal na ko su fekkee ne da nga caa génn ba pare maanaam raxasuloo ko euh, dem julli ja tusubaar bi nga jullee tusubaar ba pare avant ngay julli tàkkusaan door a gis maanaam diggante ba bi ngay jàpp njàppal tusubaar nga raxasaale ko ca dana ko mën a yóbbuwaale waaye su paree nag tusubaar jële rek nga nga nga nga julli woon ca sanga sanga sangaay lu manqué la moom rek ngay baamu waaye kii moom njàppali yóbbuwaale na ko bu ko defee léegi mën ngaa julli tàkkusaan dara du ca nekk saa nga dem di jàppaat ngay dem di maanaam sangu jaat ak yooyu kon nag li nga fàtte bu nekk ci péer ciri njàpp ya ba ngay jàpp nga jàppaaleel ko rek loolu moom dugg na ko jërul nga di ko defaat wér na donte la ñu ne ba nga koy def sax danga nga caa yéene woon njàpp rek ndax su boobaa toj moomu nga yéene sa njàpp danañ ca ca jéggal yéegalaale ci maanaam janaba ja kon nag sangum janaba ngoog ak la ca xaju sa sunna ye loolu jeex na léegi nag li xaraam ci ku xamee janaba moom lay wax si dafa am loo xam ne boo xasee xam janaba dañ koy xaraamal ci yow nga def ko moo tax mu ne laa yexilu du dagan lil junu bi ñeexel ko xamee janaba du xoolul masjidi tàbbi jàkka képp ko xam janaba xaraam na ngay dugg ca jàkka ja ndax sobe nga sobe warul dugg jàkka moo waral boo meesoo sa mees yooyu jàllar ku maanaam bi ngay sangu janaba nga takk ko wala sax taxaas nga ko waaye tooyut waroo dugg jàkka ja ndax ba tey sobe nga wala qiraatul quraani daganut muy jàngaxal quraan ku yore janaba du jàngaxal quraan ñu ne faw mu ne xa ilal aaya te ndere ab laaya wa naxwiha ak lu niroog ab laaya niki ñaar ba ñett lu tax di ko def li tax awusi ngir muslu wa naxwihi ak lu niroog muslu ni ki gàgganti ku gàkk wala defaral koo xam ne dafa yàq wala maanaam danga xamoon ak mocc ak jiit wala mocc ak jaan goo doon nañu ci say maam wala say baay mu am ay alxuraan nga ca nekk ñu indil la koo xam ne dafa koo dal nga di ko mocci su boobaa mën ngaa jàngale aaya yooya nekk ca biir mocc ga te fekk yaa nga xam ne janaba waaye lu dul lu mel noonu xaraam na bi maanaa nga yor janaba ba pare di ko defati kon nag sobe nga bul dugg jàkka sobe nga bul jàngaxal quran lu dul ay aaya yoo xam ni muslu ak mocc ak gàggantiku yàq ak la ci xaju mooy tax nga di ko def léegi nag euh, loolu mooy tax nga di ko def léegi nag safaanab ku yore euh, reegal la ak ku yore gësin jigéen bu yore deretu reegal wala mu yore deretu gësin diirëb lim koy yore mën naa jàngaxal quran la ko ca neex waaye amul droit téye lu dul muy jigéen gu yore reegal daan jàngee ca daara ja ñi bëgg mu mokkal alquran wala mu bokk xal dara ci alquran kooku moom Malik nee na bu ko reegal gaaree mën naa téye kaamil bañ koy sasee wala téere ba di ko ca jàngal ñi ko cay jàngal mu di ko xool te fekk ma ko téye waaye ku dul kooka amuloo droit tée téere fekkee dangaa yore reegal soo yoree deretu gësin amoo droit téye téere alquran waaye nag am nga droit jàng alquran yow mi yore deretu gësin muy njureel mbaa nga yore deretu regal man ngaa jàng alxuraan lu la neex donte kaamil bi ngay wàccee man na waaye bul téye téere waaye ki yore janaba nag moom dañ ko tere ñaar yëpp bul téye téere bul jàng moom ñaar yëpp ko tere lu tax ki yore jana ba am na kartan ci mën a yëkkati tojam ma ndax moom dara doxut ci diggante yëkkati toj ak moom lu dul ndox moom boo amee ndox rek ah, ànd ak ñeme ndox ma rek mën naa dem sangu ji bu sangoo rek moom léegi laab na comme ñëpp kële nag moom lu mu sangu-sangu bu doon téeméeri junne yoon la sangu ci bis bi tamit taxagul mu laab balay mën a sangu mu wér rek mooy deret ja moo dog léegi nag li mu ñàkk kartan ci mën a yëkkatim toj mi moo tax ñi may ko mu jàngaxal xuraan tere ko mu téye kaamil kële nag li mu am kartan ci mën a yëkkati tojam mi moo tax ñu téye ko ñu tere ko téere tere ko tamit mu mu jàngaxal xuraan te ñaareel ba deretu réegal moomu nga xam ne léeg-léeg mu am ci fukki fan ak juróom ci yenn ci jigéen ñi loolu lépp bu ñu la teree ne la bul jàngaxal xuraan kii wu yi mën na laa faat ñaareel ba boo nekkee ku gaaw a fàtte lu bëree bari mën nga koo fàtte ci alxuraan rawatina nag bu nekkee deretu njureel nga xam ne li gën a yàgg ci moom mooy diir distance ba mooy ñaari weer léegi-léegi nag mu dagg ci lu gën a tuuti ñaari weer rawatina sax bi euh, médecins yi xewee léegi tabarkàlla seen xereñe gi ba mu feeñee ak léegi léegi da gis nit ko am doom fukki fan rek deretam dog waaye daal distance boobu moom deret diggante feeg ba muy dogee amuloo droit maanaam téye kaamil wala téye téere waaye mën ngaa jàng alquran ndax soo ko defut ci wuré dana la faat te boo yombee fàtte lu bari mën nga koo fàtte kon nag ki yore janaba rek moom lañ tere mu jàng moom lañ tere tamit mu téye ab kaamil waaye may nañ ko ab aaya ngir muslu ak lu ko niru ak maanaam mocci ak gàgganti yàq ak ya ci xaju mu des nag bii ne walaa yi jus du dagan li man ñeel ka nga xam ne laa yaqdiru xàttanut alal maay jëfandikoo ndox baari di mu sedd an yaatiya muy dikkal saw jëtahoo soxnaam sa faw mu ne ah xataa yu idda ba tax mu al alata jumtukaay jumtukaay nag mooy gaz wala maanaam bu xamul wala wala sofaas bu xamul yooyu mu wut këriñ gu mën a booyalee man caa teg wala matt yooyu yëpp ci jumtukaay la. képp koo xamee na nii ndox mi mu ngi fi waaye dafa sedd ñemewoo ko sa soxna si nga fas yéene sëy ak tamit ñemewut ndox mi kon nag amul leen droit sëy. nga xam ne su ngeen ca bàyyeekoo da ngeen ni dem ci tiim kon yéen li leen tax a tiim yéen ko fàggul seen bopp bala ngeen a mën a ànd rek day fekk ngeen ut ndox mu ngeen war a sangoo bu fekkee ndox ma ñemewu leen ko ngeen ut jumtukaay boo xam ne mën naa tàngal ndox ma ba nga xam ne su ngeen ca bàyyeekoo rek mën a sangu ca ndox ma waaye bu loolu xamut kay yéen ngeen ànd kon li leen tax tiim yéen a ko yéen a ko yéen a ko def ñu ne faw ñu ne lu dul ku gëjee ak soxnaam xam nag dafa tukki gëj ci soxnaam lool ñëw ci jamonoy sedd mu ragal ndox ma soxna sa ragal ndox ma te bu àndut ak moom mën na koo lor wala mu lor soxna sa su boobaa nag moom sharia diinay jàppandal la te wax ne la ànd sa soxna su ngeen ñemee ndox ma ngeen sangu saa su ngeen ko ñemee hut ngeen huti jumtukaay saa yu ngeen ko amee tàngal ko sangu loolu lépp nag su waxtu wa jotee te fekk yëpp amut ngeen tiim julli diina ji diinay jàppandal la loolu kon loru loru gaa tax ñi daganal la loola ad daruraat tubixul maxsuraat waaye nag bu loru loru googu amut moom gi gëjoo fa ah bala nga ànd ak moom nag demal nga wuti jumtukaay boo xam ne moom ngeen war a tàngalee ba pare su ko defee nag bu ngeen paree rek mën a jëfandikoo ndox mooma sangu ci li ko mooy la leen yóbbu ci tiim yéen ko yéen ko yéen ko yéen ko sabablu danaay wax nag ne ku yàlla dénk soxna nga gëj fa bis bu ay moom def nga ay su fekkee toog nga weer gëj fa boo tuul da ngeen weerante su matee xat nag boo amul sens dañ leen xatte kon nag soxna yi gëj fa moom gënut moo tax mu ne walaa yi joosu du dagan li man ñeel koo xam ne laa yaqadiru attanut alal maa yi ci jëfandikoo ndox baari du bu sedd an yaatiye muy dikkal saw jotoo soxnaam sax faw mu ne xattaa yoo idda ba tax mu préparé al alta jumtukaay jumtukaay nag lu yaatu la fur na buñ def këriña nga ca fu maanaam matta nga ca gaasa nga ca sa sofaas bu baaxee tamit lépp ci jumtukaay ya la bokk ñu ne faw mu ne ha illa an yaxtalima ndere ku gént kooku de moom fala shay'a de daraal di koy war tëdd ba guddi gént rek ne da ngay sëy ak soxna yàlla dogal nga xëy gis sa tubay ji am lu ca nekk kooku moom kenn du la wax ne la demal wuti jumtukaay door a tëdd ndax tëdd xamoon da nga géntam déet kooku moom saa yoo ñemee ndox ma rek ngay dem sangu bu waxtu wa jotee fekk ñemee woon ndox ma tiimal nga julli soo tiimee julli nag yàlla dogal nga ñemee ndox ma te waxtu wa passé gut da ngay baamuwaat sa julli ga ca waxtu wa bu waxtu wa passé nag dootoo ko baamooti kon nag loolu rek mooy saxatte bi ci yooyu su ko defee nag kon ñi bàyyi xel ci loolu bu baax a baax kon boobu buntu moom leer na bi ci des nag mooy ñaari laab ñoo am laab ak ndox ak laab ak suuf ndax doomu aadama dañ koo bind ci diggante ndox ak suuf moo waral ci ëllëg tamit ci lay dellu ci suuf la lañ la bind ci suuf ci ngay dellu ci suuf tamit bu ëllëgee ci ngay dekkee moo waral tamit ñi defal la suuf ëllëg nga man di ci laabee di ci jaamu sa borom naka noonu tamit ndox foo gis nit ñaareel gis fa ndox ba tax na bokk na ci lii teyal dund doomu aadama te mooy li tax muy dund tamit ndox ci la bokk moo tax tamit ndox moom tamit bokk ci li nga xam ne moom lay jëfandikoo man caa jaamu boromam gannaaw nag borom al axdari yu bi mu jeexalee ci laabak ndox la bëgg a ñun ñi nag ci laab suuf laab suuf googu nag lay wax ne muy muy tiim moo tax mu ne faslun lii day teqale wax fii tayamumi ci tiim waaye tayamamu dana tiim al musaafiru aji tukki ji fii xayri masiyatin ci tukki mu dul mooy yàlla wal maride ku feebar ñoom ñaar ñëpp mën nañoo tiimal li faridati ñeel julleeg farata aw naafilatin ak julleeg naafila képp koo xam ne dangay tukki te sa tukki ma du tukki mooy yàlla yàlla dogal nga ñàkk ndox ci sa biir tukki ma wala sax xam nga ndox waaye danga ragal ne boo ko jëfandikoo hee yow ki sa bopp mar mën na laa gaar ci sa yoonu tukki wi wala boo ko jëfandikoo hee li nga ànd ak muy bàyyi ma di aw fas wala am xar wala bëy xataa ba ci xaj moom ci boppam mën na koo gaar am mar charia dafa lay wax jox ko xaj bi mu naan ko wala fas wi wala xar mi te yow bu waxtu jot julli jotee su ko defee maanaam nga tiim kon gis nga lislaam ku xormaal bakkan la ku xormaal luy dund la moo tax ñaareel kuy dee ak kuy dund lépp luñ xëccoo rek kuy dund lañ koy jox kañ ko ki dee moo tax nag kon boo tukkee tukki moomu yàlla dogal amuloo ndox ci sa biir tukki ma walla am nga ndox waaye mënoo koo jëfandikoo ngir ragal sa suk feebar ak doole ko feebar yéex a wér wala sax loolu lépp ragaloo ko ragaluloo ko ca waaye boo jëfandikoo ndox mi danga nga mar wala bi maanaa li nga ànd ak mar su boobaa sharia wax na la ne la tiimal nga julli julli yëpp mën ngaa julli farata yëpp tusubaar takkusaan timis gee naka noonu tamit mën ngaa tiim nga naafila lu mel ni safaak witar ak yeneen yi nga xam ne bëgg nga koo naafila comme danga ngaa nekk kuy tukki ñaareel ba ñu ne nag tukki yëpp mu ne déedéet tukki mu dul mooy yàlla waaye saa yoo tukkee tukki moo xam ne tukkee mooy yàlla la mayetuñ la nga tiim moo xam tiim nga farata la moo xam tiim nga naafila la tukkee mooy yàlla nag lu yaatu la jigéen gu génn ci lu duhul ndigalal jëkkëram tukki feeg ba muy ñëwee ci mooy yàlla la ne kon nag boo jëfandikoo masalam lax dëri mile mu ne waroo tiim kon xam nga ne li nga loolu bàkkaar bu rëy la nit kuy daw ay waajuram ci lu duhut seeni ndigal ca la ne di ko dox kooka tamit feeg ba muy ñëwee ci mooy yàlla la kon borom lax dëri nee tukki ma bu ko ci waxtu julli dabee moom bum tiim ba ca tegu tamit ku xam ne dafa tukki ngir seetaani am po mu mun di doon mu dul ñetti po yu yonantu bi limoon lu mu bari bëreeg lu mu sori sori loo fa yàgg-yàgg kooku tamit borom lax dara ne bul tiim tukkee mooy yàlla la naka noonu jamono jay jaam di am jaam buy daw ab sangam wala maanaam surga buy daw liggéey wala bi maanaa koo xam ne dañ koo jël mu war a liggéey ci place waxtu wa jot muy daw kooku tamit ci ci ci mooy yàlla la bokk yooyu yëpp suñ ko jëlee yaatal ko dana yaatu su boobaa tamit ñooñu ñëpp borom lax dari ne duñ tiim ñenn ngi nañ nag nag wax dëgg yàlla tiim nag ak yolombal la goo xamee na nii may nañ la ko ci teewaay may la ko ci tukki kon nag su boobaa tukkeem mooy yàlla du tax bi ma maanaam nga ñàkk koo def moom kay xam nga bakkaar bu mag ci tukkeem mooy yàlla moom a nga sóobu waaye nag du tere bu waxtu jotu julli wa jotee moom mën ngaa tiim rek nga jullil ko loolu ba tey gis-gis la ci yenn ci fuqaaw yi ci im qaasum ci ñooñu la bokk moo tax kon waaye taye moomu dana tiim almusaafiru aji tukki yépp mu ne fii xayri masiyatin tukki mu dul mooy yàlla wal marido ku feebar ba nga xam ne dafa ragal ne bu jëfatikoo ndox mi jëlee ko doole ku feebar ak yéex wer ñoom ñaar ñile mën nañoo tiimal li farati ñeel farata yépp tusubaar tàkkusaan timis gee aw naafilatin ak naafila yëpp mën nañ ko tiimal waaye waaye tey moomu dana tiim alxaadiru ku teew sa yiw ku wér yaa ngi ni teew wér dara dalul la nga am ndox ñu ne mën ngaa tiim lil faraay di ñeel farata yi muy subaar takkusaan timis gexe kañ isa xaafa bu ragalee xuróojal waxti génn xuróoja waxti yaa génn waxtu wa su boobaa tamit loolu ma neen masalal su fekkee da ngaa bokk ci ñi wax ne dab waxtu moo gën dab laab kon borom Laxdari ne kon nga teew wér ndox maa ngi nii ci sa kanam nga jàpp ne jàpp a gën a yéex tiim tiim a gën a gaaw njàpp su ma fi nekkee di jàpp balaa pare waxtu wa faat su boobaa borom Laxdari nee na may nañ la nga baxi fan ndox ma te dem tiimi ndax nga mën a dugal sa julli ga ca biir waxtu wax ndax moom dafa bokk ci ñi wax ne dab waxtu moo gën dab laab moo tax mu sant la loola waaye su fekkee da ngaa bokk ci ñi wax ne dab laab moo gën dab waxtu te ñooña Seex naa Ahmada Tijaani ca la bokk su boobaa nag moom jàppal donte le waxtu wi dafay génn nga julli ca biti waxtu wa ndax mu ne alquran dafa nañu ne lii waral ñàkk ti mooy ñàkk ndox rek li waral ti mooy ñàkk ndox tax alquran dafa ne fa in lam tajidoo maa an fa tayammamu kon nag fa in lam tajidoo la wax bu ngeen amul kon am nañ nag far for suñu jàpp xam nañ kay xaqiqatan man ko am mën a jàpp mën koo jëfandikoo kon dañuy jàpp rek su ko defee nag bu waxtu wa passé ñu julli ca biti loolu ki la Seex na Tijaan yi d'accord waaye walaaye xaadira ku teew sayiw ta wér li naafile ti ñeel naafile ki nga xam ne dafa teew te wér nii dara dalu ko kooku moom euh, du mën a tiimal naafila lu mel ni dawal ñeenti rakkaa njëkkatu subaar doo ko mën a tiimal ci masalay laxdar yi mii doo mën a tiimal ñeenti rakkaa njëkkatu subaar njëkk tàkkusaan naka noonu tamit doo mën a tiimal mu ne lu mel ni yeneen julli naafile yépp yooyu doo ko mën a tiimal waaye wala jumaatin du mën a tiimal jumaa ku nga xam ne dafa teew te wer mënta tiimal jumaa doo tiimal jumaa nag lam ca namu yaa ngi nii yaa ngi teew wér nga xam nga ndox waaye da nga dégg jumaa ja taxawal nga ne su ma fi nekkee di jàpp bala maa pare jumaa ja sëlmal ta kon jumaa dana ma faat su boobaa borom Laxdari nee na jàppal rek bu paree bu jumaa ja faatee nga julli tisbaar loolu sax ci la seex na Tijaani ak borom xam-xam yu bari d'accord waaye nag doo wax ne tiima gën a gaaw njàpp nga baxi fi ndox mile jàllar bi ku dem di tiimi ngir mën a dem ca jumaa ja mën a dab rakkaab jumaa ja loolu lépp nag seen xuute gi ñaara tax dafa am ñu ne jumaa mooy farata ci bis ba bisu a juma ba tax na loo julli lu dul jumaa tamit taxul nga xam ko ñoo nga dañoo jàpp ne tusubaar sax boo ko jullee taxul nga xam ko ndax bis ba jumaa mooy farata ñenn ñi ne déedéet jumaa nag dafa ñëw rek ngir remplacer tusubaar ba tax na soo waroon a julli tusubaar soo waroon a julli jumaa bu la faatee mën ngaa julli tusubaar te booba dana wér ndax kat yonentu bi yàgg na fi julli te tusubaar rek la doon julli lam nekk màkk yépp tusubaar la doon julli ba mu ñëwee Madina eh, ci yoon wi ci lañ farataal ci moom jumaa kon jumaa dafa dafa ñëw huutu tusubaar ñi wax loola nag kon moo waral ñu ne loo am am ndox man koo jëfandikoo doon tele waxtu dafay faat jumaa ja jàppal bu paasee nga jullee ko tusubaar ñi wax ne nag bis ba kat tusubaar rek eh, du sa farata waaye jumaa rek cay farata ñoom dañ ne bàyyi fa ndox ma nga dem tiimi dem fexe ba dabi jumaa ja naka noonu wala janaasatin du mën a jullil néew koo xam ne dafa dafa dafay tiim mënta jullil néew ku teew ta wér nii mënta tiim tiimal néew faw mu ne illa iza taayanat ndare ba ràññee ko àllee ci moom aljanaasatu néew ba eh, ne taayanan nag mooy rek li se Khalil wax mooy illam yu jët xayruhu mooy ña fa nekk ñëpp yow kenn yaa fa mën a jullee néew yow kenn rek yaa ko man su boobaa te yow da ngaa amee ngantal jàpp kon soppeeku na farata ci yow su boobaa nag kon tiimal nga jiite néew ba waaye su fekkee ñeneen nang fa am njàpp mën a jiite néew ba kon yow sax bul bokk ci jullee ga bàyyil ñi am njàpp ñoom ñu jullee néew ba kon nag ki teew te wér mënta tiimal naafila ki teew te wér mënta tiimal jumaa waaye nga déggee ci nag ki nga xam ne dafa feebar wala moom sax mi ngi teew mais amul ndox moom moo xam ne moom la mën a jëfandikoo wala xam na ndox sax waaye dafa ragal ne bu ko jëfandikoo jëlee ki susug feebar mbaa dolee ko feebar mbaa yéex a wér kooku moom ittifaaqan mën naa tiim mu julli jumaa dara newut ca waaye nag ki teew te wér tamit manta maanaam jullee néew lu dul mu nekk néew bu ràññeeku ci moom te mooy ña fa nekk ñëpp moom kenn moo fa mën a jullee néew su boobaa mën naa tiim mu jiite néew ba su fekkee ñeneen nang fa ñu mën a jiite néew xam njàpp na leen bàyyi ñooñu ñu jullee néew ba te moom maanaam mu ñaanal néew ba rek yàlla te bañ a bokk ci ña koy jullee loolu daal mooy xatte yi nga xam ne moom la borom Axdari yi wax